الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu fas yéene àndaat ak yéen ci ñetteelu fan yi di tey jii ci koor gi ci waxtaan yi nga xamante ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo ko baaxoo ànd ak yéen ci weeru koor gi yépp ñu fas yéene dikk tey jii insha allah ngir dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor yi niñ ko baaxoo def rek bala ñuy jox sëriñ bi nga xamante ne moom la ñu dalal te mooy sëriñ Fallou Bousso dañuy xamle asilëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu xamlu ak xamle sëriñ Fallou Bousso mi nga xam ne moo fas yéene waxtaan ñun tey euh, mu ngi gënee àdduna ci Touba. Touba googu tamit ci la jàngi alquraanu karim ba bind kaamil te loolu mën nañu wax ne mooy diplôme bi gën a kawe ci wàllu alquraanu karim bi mu jàngee alquraanu karim ba noppi tamit ci atum 1984 ci la dugg ci institut al bi nekk ci ndaam ba foofee la amee ash-shahaada al-ibtidaaiya wa ash-shahaada al-i'daadiya muy certificat ak brevet foofu ci asar bi nekk ci ndaam la ko amee ginnaaw loolu la fa jógee dem Égypte foofee la amee baccalauréat ci université bi nekk foofu tamit ci la amee licence ci kulliyatu sharia wal qanun ci loolu te loolu ñu ngi ko am ci atum 1992 foofu ci jaamiatul Azhar ginnaaw bi la ñibbi si fii ci Sénégal continuer ci anam googu nga xamante ne ci loolu doon muy jàng ak jàngale ñu nome ko mu nekk directeur u institut Al Azhar bi nekk Thiès ci atum 1996 waaye yemu ci loolu waaye. jàkka ji nga xamante ne mooy jàkkay sëñ Murtala ji nekk Kees moom mii mooy ki nga xamante ne moo fay jiite ajjuma naka noonu tamit membre la ci idaara idaara al am ci mu azhar mu assasatul azhar direction générale bu institut al azhar moom mii ci membre yi nga xamante ne ñoo koy saytu ak di ko doxal ci la bokk jataay yu mel ni tamit bari na lu mu koy séq ak ñi nga xamante ne ñoo ko yitewoo bépp jataay boo xamante ne jataay bu ñuy woote xam-xam la wala bu ñuy sàkkoo xam-xam la moom mi bari na jataay yooyu lu mu koy fréquenté ak lu mu koy animé kon ci gàttal kooku mooy ki nga xam ne moo fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii lim fas yéenee waxtaan ne mooy ak mbokkoo ak yan àq lañ war a sàmmoonte ci ak mbokkoo ci lislaam kon loolu yaakaar naa ne war naa yitteel képp koo xamante ne ab jullit nga ñu war koo teewlu yàlla na ko yàlla defal ak jàpp ndal defal ko taw tawfiix te defaluñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom lay waxtaane boo ko bindee wala nga wax ko ñi nga xamante ne ñoo yore kër yi incha allah dis na la ko bindal bu waxtaan wi jeexee it dis na ci tontu kon dañ koy jox kàddu gi rek yàlla ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. billahi min alsheytaani irrajim wa inni u'iiduha bika wa durriyataha min alsheytaani irrajim rabbi audu bika min hamazati sayatini wa audu bika rabbi an yaxdurun bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi alladi an'ama ala ibadihi bi nicmati aliman wa salaatuhu wa salaamuhu ala sayyidina wa mawlana muhammadin saaxibi alfasaxati walbayaan وعلى آله وصحابته وخديمه وأمته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko sunu borom nangu yàlla na yàlla def itam sunu jaamu yi ñuy def ci biir weeru koor wi ak bitti weeru koor mu dëppoo nam ko bëggee moom yàlla tabaraka wa taala dëppoog sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa di sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaam di rafetlu lii nga xamante ni ay jataay la yu mu assasa bi bii di woote te di ko taxawal di ñaan yàlla fam bëgg fañ bëgg mu yegg fa sunu boroom yeggale ko fa sunu borom dëgëral leen ni ko sëriñ bi waxe li ñuy waxe waxtaane tey jii mi ngi jëm ci al wa xuququha ak mbokk ak ay xàqam ñu yaakaar ne loolu lu war yitteel la lu war a bari jeexital la law kaana annaasu yafqahuun waaye bala ñoo tàmbali ci waxtaan wi rekk dañuy wone jokk ak bokk wàccuwaay ban la am ci biir lislaam ku ñuy wax Maalik ibnu Rabia mi ngi nettali ne jëmmi bis dañoo toogoon fi yonente bi sallallahu alayhi wa am waa ju bokk ci banu salama ñëw fa ba mu ñëwee mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam samay ñaari wayjur day dañoo faatu waaw ndax am na lu ma leen deseel ci war a leen a toppatoo ginnaaw bi ñu faatoo ba nopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waawaw bokk na ca àq ya nga leen yoreel doonte ne wuy yi nañ seen borom muy sa ñaari wayjur bokk na ca àq ya nga leen wareel yoreel mooy nga jullee leen taxaw leen ñu jullee leen muy benn bu ñaareel ba itam nga sàkku ci yàlla mu jéggal leen bu ñetteel ba kóllëre guñ amoon ñoom ñaar nga matale ko bu juróomeel ba suñ fi bàyyee ab xaritam xarit ngay teral xarit boobee juróom benneel ba ngay jokk seen bokk gi nga xamante ni kenn mënu koo jokk lu duna da ngaa jaare ci mbokki ñaari wayjur yooyu loolu ku ko dégg xam ne jokk ak bokk am na solo moom la waxoon ne baynama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam iz jaahu min bani salamata fa qaala ya rasul allah hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya ba'da wafatihima qaala naam alsalaatu alayhima walistigfaaru lahuma wa infaazu ahdihima wa ikraamu sadiqihima wa silatu rrahimi allati laa tuusalu illa bihima mu tegaat te moom yonente bi alei salatu wasalaam ne li gën a nekk ak toppatoo ci ku bëgg a toppatoo ay way juróom di daf seen ngërëm mooy nga seet seeni soppe ñoom say way jur seeni soppe nga jokk ak bokk ci ñoom inna min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi sunu borom tabaraka wa taala wax ci xadisul qudsi itam ne bokk na ci samay melokaan wala samay tur arrahman te mooy ku yërëm ñëpp te mu ne arrahim te mooy ak mbokk dafa nróog arrahman ci lañ ko xare moo tax ma fonk ba ku jokk ak bokk man yàlla ma jokk la ku ko dog itam dagg la yaqulu llahu taala ana arrahman wa hadihi arrahimu saqaqtu laha isman min ismi fa man wasalaha wasaltuhu wa man qataaha batattuhu loola tegtale ne kon ku yàlla dog moom yàlla nañ ci yàlla musal waaye nee na ku dog ak mbokk mu dog la mu tegaat ci moom yonent bi alei salatu ne ku bëgg yàlla yokk saw fan toj ci saw fan maanaam nga gudd fan ku bëgg itam yàlla yaatal sa wërsëg nay jokk ak bokkam man sarrahu an yunsa'a lahu fi athari wa yuwassa'a alayhi fi rizqi falyasil rahimahu yonente bi alayhi salaatu wasalaam itam ñu laajoon ko ne ko nit ñi ñan ñoo ci gën nit ñi ñu ci gën mu ne leen ña ca gën a ragal yàlla ak ñan mu ne ña ca dàq a jokk ak bokk ak ñan mu ne ña ca dàq a digle lu baax dàq caa tere lu bon ayun naasi afdal qaal atqaahum lillahi wa awsaluhum li raximihi wa aamaruhum bilmaarufi wa anhaahum an il munkar abu dar itam wax ne sama xarit ba di yonent bi alei salatu wasalaam day dénkoon na ma ab ndénkaane dénkoon na ma may jokk ak bokk doonte ne sax dañ koo dog dénkoon na ma itam may wax dëgg doonte ne wax dëgg lu naqari la awsaani xalili alayhi salaatu wasalaam bi silati rahimi wa in adbarat wala wa in udbirat wa amarani an aqula alxaqa wa in kaana murran yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg te itam ne ndekete ak mbokk nee na dañ koo aj ca aras waaye mu tegte lu mat a bàyyi xel mu ne ndekete kii ki nga xamante ni bala moo jokk ak mbokkam rek mbokkam moo ko seeti tax mu ne naa ko seeti nee na loola taxul ñuy wax kuy jokk ak bokk koo ko dis ko tudde ku jokk ak bokk maanaam koo xamante ni mbokkam daf koy seeti nemmeesi ko nemmeesiku ko ba tax mu ne kon ginnaaw defal na ma lii naa ko ko defal nee na kooka duñ ko kuy jokk ak ñu ne ko ku ñuy tudde kuy jokk ak bokk mu ne mooy ka nga xamante ni day fekk ñu dog ak mbokkam mu jóg sol aw dàllam dem doxi ko bam mbokk ga del siwaat inna rahima muallaqatun bil ars wa laysa alwaasilu bil mukaafi walakin alwaasila alladi ida qutiat rahimuha rahimuhu wasalaha te jokk ak bokk itam yëmut ci biir jullit yi rek seen diggante déedéet jullit mën naa am mbokkam yéefar bu boobaa war nay jokk mbokk ca yéefar boobee ndax lay tegtale loolu mooy as-sayyidatu asma mii doomi abi bakrin radiallahu anhuma dafa ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent bi mu ne ko ah mu ne ko sama yaay daf maa seet te ba léegi mi ngi def ci kéefar duggagut ci lislaam te ñëw na seet ma ndax dam war na maa mën a jokk ak bokk ci moom donte ne bi yéefar la yonente bi na ko waaw fan ngaa jokk bokk ci moom loola kon tegtale ne kat jokk ak bokk moom am na solo ba yemul ci diggante jullit ñi rekk waaye dafay jàll ba ci diggante jullit ak kudul jullit te jokk ak bokk dana waral miinante miinante itam mooy waral ak cofeel ak mbëggante dox ci diggante nit ak moroom ja ndax nit ku baax day miin nit ñi war bàyyi nit ñi itam ñu min ko loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko moo ne dëgg jullit dëgg-dëgg day nekk nit kuy miine ndax mu ne aw yiw dee fu ko séentu ci koo xamante ni du miin kenn waaye du bàyyi kenn itam mu miin al muminu ilfun maluf wala xayra fi man laa yalafu wala yuklaf yonente bi nee na aw yiw dee fu ko séentu ci koo xamante ni du miin kenn te du bàyyi kenn itam mu koy miin abu hurayra radiyallahu anhu wax na ne la wër aras sunu borom dafa sàkk ay turbine yum defare ci leer sàkk weneen nit woo xamante ni ñoo yeyoo toog ca turbine yooyee te nit ñooñee seen yëre yañ sol ci leer lañ ko defare seen xar kanam yi itam leer te nekkuñ ay yonente nekkuñ ñu faatu ci xareb lislaam waaye yegg nañ ci daraja foo xamante ni yonente yi ak ña faatu ci xareb lislaam sax dañ leen caa ñee ñu ne yonent bi ñooñu ñooy ñan melal ñu leen ndax ñu man leen a xàmmee ba mën a jëf seen jëf ba bokk ca mu ne ñey mooy ñey bëggante ngir yàlla ñey nangoo toog ngir yàlla ñey nangoo ziyaarante ngir yàlla inna xawla al arsi manaabira min nuur alayha qawmun libaasuhum min nuur wa wujuhuhum nuur laysu bi ambiyaa wala suhada yarbituhum annabiyuuna wassuhada fa qaalu ya rasula allahi sifhum lana fa qaal hum almutahabuuna fi llahi walmutajaalisuuna fi llahi walmutazaawiruuna fi llahi kon ñii ñii bëggante ngir yàlla di toog di waxtaane ci luy defar seen diggante ngir yàlla di ziyaarante ngir yàlla ñooñee ñoo am daraja joo xamante ni ëllëg yonente ya mën nañ leen caañee suhadaa ya mën nañ caañee yonente bi alayhi waxaat ne sunu boroom neena na ñi yeyoo ak mbëggeel ñi yeyoo mbëggeelam moom yàlla mooy ñey ziyaarante ngir jëmmam mooy ñey bëggante ngir jëmmam mooy ñay joxe seen alal ngir jëmmam mooy ñay jàppalante di dimbulante ngir jëmmam xaqat mahabbati lilladina yatazawaruuna min ajli wa xaqat mahabbati lilladina yatabadaluuna min ajli wa xaqat mahabbati lilladina yatanaafaruuna min ajli kon ndekete bëggante ngir jëmmi yàlla ak di jokkalante ay alal ngir jëmmi yàlla ak di jàppalante ngir jëmmi yàlla dana tax nit bokk ca soppe yàlla yi al imaamu xasan al basri nee na yow doomu aadama ji bul waru ci waxi nit ñi li ñuy wax naan al mar'u ma'a man ahabba nit ku nekk nit ku mu sopp mu yóbbaale ko nee na bu mu la war ndax nee na kat bu ñu boo déggee loolu itam na la wóor ne mënoo bokk ci ñu baax ñi mukk mukk mukk lu dul ne dangaa jëf lu mel ne ñu baax ñi lañ daan jëf dama bëgg kese la bëgg la wax ne amul njariñ da ngay def la ka nga bëgg daan jëf ci lu baax ngir nga yeyoo ak mbëggeelam bokk ci ñoom ndax mu ne yahuud yi ak nasaraan yi kat nee nañ bëgg nañ seeni yonent waaye ku nekk xam na ne ànduñu ak ñoom ci dëgg ti fa innaka lan talxaqa al abraara illa bi amalihim fa inna al yahuda wa nasaara yuxibuuna ambiyaahum wa laysu maahum ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wax ne su ngeen fekkoon jenn waaye mu taxaw ci diggante ar ruknul yamani ak maqaamu Ibrahim di barab bu tedd ca wetu Kaaba ga su ngeen fa fekkoon ak nit mu taxaw fa jaamu fa yàlla juróom-ñaar fukki at buy tekki ëllëg bis penc itam dañ koy boole kam soppoon ànd ak moom waaye kañ koy booleel mooy ka doon jaamoo yàlla noonee mu doon jaamoo yàlla ndax ñu bokk yëpp rek ñooy ànd kon koo sopp mu yóbbaale la na fekk ngeen bokk aw yoon loolu dañ ko doon jiital ngir ñu mën a xam importance bi nga xamante ni jokk ak bokk moom la am xam itam piis nekk ci jokk bokk xam lan la nit kiy def ba bokk ca ña yàlla sopp waaye kon ñu teg nag tàmbulee ci àq yi nga xamante ni ak mbokkoo diggante ñaar ñu ne ay mbokk lañ àq yooyu war nañ ko sàmmante juróom-ñetti àq la nag bu ci nekk danañ ci jaar ci gàttal àq ju njëkk ja mooy alal koo ne sa mbokk la dangeen ngeen nangu da ngeen a war a nangoo bokk alal mu baña moom alalam nga bañ a moom sa alal yéen ñaar ñëpp ngeen bokk ko ndax ak mbokkoo dafay war jur ngeen bokk tiis bokk bànneex bokk alal bokk situation ngay gënal sa mbokk jiital intérêt ci sa intérêt jiital aajoom ci sa aajo loolu nag martaba la daraja lañu ju ndax saxaaba yu baax yi yeggoon nañ fa ba alxuraan taggoon leen taggoon leen ci ne ñoom day dañuy jiital intérêt seeni mbokk ci seen intérêt personnel wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa nit ñu baax ñi xam gi ñu xamoon ne ku nekk seen mbokk dañoo war a bokk lépp taxoon na ba am na ci ñoom nit ñu baax ña daawul nangoo ànd ak koo xamante ni danaan mbir mii maa ko moom donte ne aw dàll la sax mu taxaw ne naa lii mooy sama dàll yi su ko waxee rek dootuñ nangoo ànd ak ndaxte kooka ku ko dégg xam ne nanguwut a bokk wa kaana min alsalafi man laa yasxabu man qaala naali li annahu adaafa ila nafsihi fobal wax jooju nga boole ko waxi sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci masaalikul jinaan nee na bokk na ci ñaawe ay teggin sa digganteeg yàlla la wax sax moom ngay askanale dara sa bopp naan maa ko moom aw qawlu haada liya aw yadurun fa da sikaayatan li ajlil bihani nga naan mbir mii maa ko moom sax dala koy tere walla nga naan lii arrangé daf la koy tere dafa bëgg loo am nga bokk ko jullit ñi ngir jëm yàlla te bàyyi njàmbat aw qawlu hada aw yadurru nii fa dan sikaayatan li ajli lmihal moo tax mu dikk ci nahju qadail xaaj ba muy wax melokaani mbokk dëgg-dëgg nu mu war a mel mu ne mbokk dëgg-dëgg ak xarit dëgg-dëgg moo gën a néew lépp luy néew wal axu xaqan wal xalilu sidqa andaru min kulli xalilin xaqa mbokk dëgg-dëgg ak xarit dëgg-dëgg nee na néew na ñu ne ko nu muy mel mu ne fa huwa alladi ka qawli man jalal xalak inna axaaka alxaqa man yasaa maa nee na mbokk dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni foo aw mu aw fa foo jëm mu jëm fa mooy soo amee yitte rek ba sol saw dàll mu sol saw dàll aw dàllam ànd ak yow inna axaaka alxaq man yasama mooy ka nga xam ne foo aw mu aw ko mooy ka nga xam ne itam man yadurru nafsahu li yanfaa ka nangoo lor boppam ngir jëriñ la ka nangoo lor boppam ngir jëriñ la ak kan mu ne waman ida raybu zamani sadaat sattata samlahu li yajmaak qultu wa man yuxfil xanaa li yarfaaw mooy ka nga xam tam xat-xati jamono su dajaloo ci yow ba nar laa sonal tamuy sa mbokk dana fexe ba xat-xat yooyee tasaaroo ba nga mën a taxaw Sëriñ Tuubaa teg ci ne bokk na ca nag ka nga xamante ni day gis say sikk de mu wër ko sikk la waaye mu teg ca tànkam nëbbal la ko ngir nga mën a sikk qultu wa man yuxfil xanaa li yarfaaw kon nee na mbokk dëgg-dëgg ak xarit dëgg-dëgg néew na waaye ku melowoo melokaan yooyu man caa moo tax Abu Hurayra radiyallahu anhu am waaj ñëw ci moom ne ko man de damaa bëgg a mbokkook yow Abu Hurayra damaa bëgg a nekk sa mbokk Abu Hurayra ne ko ah ndax xam nga luy àqi mbokk mu ne ko déedéet wax ma luy àqi mbokk mu ne ko sab dërëm ak sab diinaar boo nee sama mbokk nga doo ma ca gën sab dërëm ak sab diinaar mooy sa xaalis boo ne boo xasoo nekk sama mbokk doo ma gën a yeey ci sab dërëm ak sab diinaar ndax man nga loolu mu ne ko ah kooku man yëg mu ne ko kon boog abal ba kon boog abal ba inni uridu an uaxiyaka fi llahi fa qaala hal tadri ma xaqu l iqa qaala arifni qaal an laa takuna axaqa bi dinaarika wa dirhamika minni qaala lam ablug hadihi almanzilata baad qaala fazhab anni mooy abal ginnaaw yëggagoo ci rek dooma gën a yee ci sa dërëm ak sa dinaar ginnaaw yëggagoo foofu nag bay boo nga abal ma ndaxte mënagoo nekk sama mbokk keneen ku ñu wax Ali ibn al Xuseyn radiallahu anhuma itam wax lu mel ne loolu Abu Hurayra wax ndax mu ne waaye yéen ñu ne ay bokk ngeen ndax kenn ci am na sañ-sañu fob loxoom dugal ko ci jiba yi mbokkam maanaam ci poosam wala ubbi portemonnaie jël lu ko neex te du sàkk ndigal ci moom gaa na ko ah foofu yëgguñ ko mu ne kon falastum bi seen ak mbokk des na kon hal yudxilu axadukum yadahu fi kummi axiihi wa kiisihi fa yaxuzu minhu maa yuridu bi xayri isnihi qaala la qaala fa lastum bi ixwaani kon seenu mbokkoo def li feeg li nga denc sa poos ak sa porte-monnaie ak sa waxale yaa ngi koy nëbbu sa mbokk amul sañ-sañu yegg ca amul sañ-sañu jël te du la tàggu seenu mbokkoo def na kon loolu mooy àq bi njëkk ji mooy da ngeen di nangoo bokk la ngeen moom muy alal doo ko ci ëpp sañ-sañ ak ñaareel ja ci ku bëgg ak mbokk gu dëggu mooy da ngeen di nangoo dimbulante nag ci fajante ay aajo dimbulante ci fajante ay aajo nit ñu baax nit ñu baax ni daanañ am seen mbokk mu jóge fi wuy ci boroomam faat ñu topp mbokk googee ak xarito googee kóllëre googee lu tolloog ñeent fukki at di ko dox ci njabootam di ko dox ci njabootam bët bu set ñu taxaw ci buntu kër seen mbokk moomee faatu di laaj njaboot ko mbaa dara mantiw mbaa amuleen lu ngeen di jàmbat ba nee na ya gën a sew sax dañ leen ko laaj mbaa diw dawlin mbaa mantiw leen ko mbaa xorom sax mantiw leen ko luñ ko ca wax lum tuuti tuuti wala lum rëy rëy rëy mu dox ba aajo jooja faj te moo ne kam ko séqaloon faatu na bu yàgg ban ñeent fukki at muy dox loola ngir matal ko la rek kon loolu ko dégg da nga xam ne ñooñee fañ yeggoon ci dox ak mbokk sori na waaye nañ déglu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci Masaalikul Jinaan tudd na fa fukki mbir yoo xamante ni war nay dox diggante jullit ak mbokkam wala war nay dox diggante képp ku ne diw sàngam sama mbokk la war nañ dox seen diggante ba ca jëkk nee na kada dilalatun ala alxayraat koo ne sa mbokk la war nga koy tegtal yiw foo gis ne man aw yiw nga ko war nga koy tegtal mu dem ko bu dee barab bu ñuy dem bu dee daa daa nekk commerçant nga tegtal ko marchandise mu gën a baax fu mu am ngir mën ca am bu dee day wutab sëriñ nga tegtal ko sëriñ bu baax su fekkee dafa soxla ay dog yu muy ñaane nga seet dog yu am solo nga jox ko ak wirdo loolu lépp ci dilaalatun alal xayraati tegtal aw yiw la ñaareel ba loolu lépp da koy def ngir laabire ko ak tegtal ko aajo yi foo xamante ni bu fa demee aajoom faju nga di ko tegtal muy ñaar waaye doo ca yam waaye nanga nga koy dimbale ci aajoom faju xam nga tegtal ko foo aajum di fajo moom dong mën naa dem waaye loolu lay bañ nee na nga ànd moom ba aajo joojee faju kaza i'anatum ala alxaaji lahu bi mastata'ta sa kemtu lay kàttan nga di ko ci wa mudaaraatun lahu ak di mu daaraante moom di maslaat ci loo xamante ni lu naqari yàlla nekku ci juróomeel ba mu ne tafriiru kal min dalwika fii inaihi mislu tasadduqin yëpp nga am ab baat moom amut baat ngeen dem ci teen bi nga wëggal ko ci sa baat sottil ko ci ndabam te def ko ngir jëm yàlla loolu li muy sew sew ak li muy tuuti tuuti ndimbal la loo xamante ni lu rëy la fa yàlla loolu nag daf laa tuddal jukki ci sa baat sottil ko waaye mën nga cee xiyaate mu ñàkk franc mu ñàkk franc sa mbokk ñàkk franc nga am franc nekk ci mu nekk sa wet nga yóotu brancher ko benn lampe ci ëttam ngir mu leeral ko këram ba keroog muy am franc waxuma nga brancher ko néegam yépp ndax dootu wuti franc benn lampe nga koy defal ci ëttam mu koy niitoo ba ba keroog muy am franc waxuma nga brancher ko néegam yépp ak ëttam yépp ndax boobaa ci jaakus lay dëgg te loolu itam lislaam diglewu defal ko loo xam ne dana ci mën a faje lenn aajoom ba xam ne nag war naa góor góorlu <clears throat> ngir faj aajo comme ñëpp kon loolu man nga ko bu dee jëm jamono yi itam sa kër am ndox sa këram amul ndox waaye robinet moo xew bët bu set nga may ko ñetti paan bët bu set nga may ko ñetti paan waxuñ bët bu set nga duyal ko ab set ab baajam comme fees del ndax boobaa dootu wutatin dootu branché ci ndox te nit ki dafa war a góorgóorlu ji ba mën a sukkandiku ci boppam bañ a sukkandiku ci ay ndimbal loolu lépp mën nañ koo dégg ci tasriixukal niyaaha fii dalwika min dalwika fii inaa i waaye ba ca topp mu ne hibatu sisin waroo daal lañ koy firée xam nga yu tuutee tuuti la lay ci tuddal fii ngir nga mën a bàyyi xel ci ne ya ya ëpp yooyu moom ya ëpp yooyu moom waxu ko yooyu moom da nga ko saa war a jàppale bu baax may ko waraw dàll ngir mu defar aw dàllam dàllam wu dagg rek nga wut ak aw der may ko ca ba mu defar waraw ba man caa doxiwaat loola ndimbal la moo tax mu ne silatul xabli kada xamlu axika li rukubin uxida munta yëg ci kaw fas bi wala oto bi ndax masse bi xaw naa kawe nga jàppal ko tànkam ba mën a yéeg loolu bokk na ci dimbalam xamluka amtiatahu lahu ala daabatihi aw gayriha in xasala jàppal ko ay bagaasam yu diis ba teg ko ca kaw warwaay ba moo xam oto la wala fas la kaza i'adatu salaatika ma in kunta faddan qablahu faltasma nga julli woon yow rek jull yow rek nga julli woon sa julli farata yow rek ginnaaw ba nga gis sa mbokk mu ñëw di taxawal ak julli gi nga julli woon ba nga ñëw ànd ak moom baamtuwaat sa julli ngir mu mën a am fadilatul jamaa muy ngëneelu julli mbooloo ndax ëpp na julli kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar loola la nga koy xeeb xeeb lu rëy rëy la ndax dimbale nga ko ci mu am ab tuyaaba mu teg ca ne ka kada stidaadu lmasji ma maa allazi stagaasa duuna may sa mbokk am aajo nga ànd ak moom ngir aajo jooje faj faju di doxa doxa dox ba sa tànk yi metti say yeel di metti ngir dox bu metti ngir aajo yi jàmbur jooju muy sa mbokk faju nee na loola la nga koy xeb xeb coono boobee tuyaabu ju rëy waaye foofu itam mën nga cee xiyaasa ne bu dox xewee nga am daamar muy oto nga yëkkat ci sa poos def ci gasoil wala essence ànd ak sa mbokku ngir mu doxi aajum jooju ba mu faju kooka boobaa moog lii bokk kee dafa dox ba ay tànkam di metti yow nga dépensé ci sa alal ba sa poos tàng jër ndax def danga ngaa dépensé sa alal ci jënd gasoil ak essence ba mu dox ay aajom ba mu mat sëkk te nga def ko ngir jëm yàlla kon bu ne ne kasastidaadul masjid bi saaxay ni na nga ci xiyaas jënd gasoil ak essence taal sa oto dugal ci sa mbokk mi am aajo ci beneen dëkk ngeen doxi ko ba aajo ju mat sa laajoo benn dërëm mu teg ca ca fukkeel baak ñaar ne i'aaratun abal ko able able mu jariñoo ko bu noppee delloo la waxuñ able bu dëkk bu sax déedéet abal ko diggante lu mu aajo woo su weesoo mu delloo ak mbir ma lum tuuti tuuti ayaadatun seeti ku wopp sa mbokk bu woppee nag ko seeti te boo demee ca yi nga koy seeti nga bañ faa yàgg bañ a wax ak moom coow lu bari te nga yët ko loo xam ne dana ko jariñoo léegi nag jëndi jamono ji ju ëpp ak lekk la nit ñu jënd ay pomme ak orange ak banaana ak yooyu boo demee ñëwér ci toog moom ñoo koy lekk waaye du wutal xaalis nga jox ko ko bu amee ordonnance jënd ko moo tax tasyiu janazatin wa xamluha al masron gunge ab néew ak yanu ga ab néew ak yanu ga gunge ab néew nag dox ca kanamam lañ lañ lañ lañ digle woon ñit ñi nag li ci ëpp ci ginnaaw lañu tansiyatun jaale nit koo xamante ni sa mbokk moo xamante ni mbokkam dafa faat nga dem jaale ji ko loolu itam nit ñi sal salfaañ nañ ndaxte ñi amoon ab dëj seeni ay dëkkandoom ñoo daa togg di leen jëf ku am ab dëj la lislaam woon mooy say mbokk dëkkandoo yi ñoo daa togg di la yëpp ngir ne dangaa am siis bu wàcc ci yow woo munta booleeg leneen ñu togg aw ñam indi la léegi nag boroom dëj mooy sonn lu ma ta bàyyi xel la taaziyatun muy jaale ziyaaratun mooy visite ordinaire ku dara jut nga dem di ko seet waaye kooku itam boo ko seeti bul dem di fa yàgg ndax waaja nee na uhibbu ziyaaratal xasiiratal muqayyada li ma gën a bëgg ci visite yi mooy visite bu gàtt te nekk rendez-vous buñ woo ko dama koy bëgg ñëw ba mu yëg ko waaye bettaate baaxul te boo dikkee itam nga bañ faa yàgg te di ko jëlal nag bët bu set nga dem itam amul solo moo tax ñu ne woon zur ribban tasdat xubban deel jëlal boo dee seet sa mbokk bët bu bët bu set rek nga dem fa ndax boobaa day yokkat deel jëlal boo demee tey ëllëg nga bàyyi noonu ta'niisu zi wixsatin qad qaalahu raisu wetti li ku yii yépp muy fukki mbir ak juróom-ñett Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu tudd ko ci Masaalikul Jinaan day defal ak mbokk di tax ab àndandoo gën a rafet kon war nañ koy bàyyi xel li koy tënk rek mooy aajo ji sa mbokk am nga jóg taxaw ca ba aajo joojee faj te nga jiital sa aaj aajo yi sa mbokk ci sa aajo wala nga nga def sa aajo yi mbokk mu ëpp solo ci sa aajo yi bopp kon loolu mooy àqu ñaareel bi ginnaaw bi àq bi njëkk jiitoo mooy da ngeen war a bokk alal àqu ñaareel bi mooy da ngeen a war a dimbalante ci aajo yi àqu ñetteel bi nag mooy fi sukuuti an uyubi fi sukuuti an uyubi sa mbokk bu amee kenn ñàkk sikk waaye sa mbokk bu amee ay sikk noppi ca bu ko siiwal Sëriñ Tuubaa wax na ci Nahju Qadaa'il xaaj ne su fekkee da nga bëgg a dund dund gu teey te sa diine mucc sab cër duun sab der ñoŋu saw làmmiñ bi ci tudd awra yi kenn wala sikkin kenn ndax na la wóor ne da am ay awra am ay sikk te nit ñi def dañoo am i làmmiñ te nee na sa bët sax bu rëccee ba xool ayib bi keneen na ko fem ne ko eewaay eh, bët na la wóor ne da am da am ayib te nit ñi ci tam am nañ ay làmmiñ am nañuy bët tam ida sita an taxya wa diinuka saalimun wa xazuka mawfuurun wa irduka sayyinun lisaanaka laa tasturu bihi awrata mri'in fa indaka awraatun wa linnaasi alsunu wa in absarat aynaaka ayban fa qul lahu falaa tubsiri yaa aynu linnaasi aynu waaye noonu nga war a noppee ci ay ayibam bañ koy siiwal ni nga war a noppee ci sa ayib bi bokk bañ koo siiwal itam ni nga war a noppee ci ayib bi ay soppeem ak njabootam ak i doom ndax yéen wut maanaa nag nga ne kii sama mbokk la duma ma tudd benn ayibam ba noppi toujours nga sëgg ci njabootam di jëw ak a wax loolu ay ayib ak kon <clears throat> sa mbokk même ay soppeem ak njabootam ak i soxnaam ak i jege ñaaleem bu ñu amee ay sikk itam koo feeñal muy benn kon bul yem ci jëmmam rek waaye ay mbokkam sax na ca sab bul yem ci loolu waaye bul nangu kenn nett la ay ayibam ak iskam itam loolu itam beneen daraja la ndax nit ki mën naa jàmbaare ba ne man du ma tudd sama ayibi mbokk mii waaye muy tudd ayibi njabootam te loolu itam du ko neex mën naa fexe itam ba bañ a tudd ayibi mbokkam mbo bañ a tudd ayibi ak njabootam waaye nag day sawar loolu ci ku ko nett li moom de fexe na ba waxut waaye ko nekk lii te mu bégte loolu itam baaxul ndaxte nee nañ ki la jot li ay saaga moo la saaga ki la ñëw nettali la ay yi sa mbokk daanaka lam wax ci sa mbokk rek moo dalaat xew fa inna allazi sabbaka man ballagaka ki la ŋàññi mooy ki la jot li ay ŋàññi donte ne ñii sax askanawuñ ci moom buñ nee nag da war a nopp ci ay ayibam bañ koo siiwal loola tegtalewul ne soo déggee ci lu moom lu baax soo déggee ci moom lu baax moom am nga sañ-sañu biral ko ba ñëpp yëpp boo déggee lu baax ci sa mbokk na nga koy tasaare ndaxte nettalil ko lu baax lu mu def loola lu koy bégloo la te loolu fa mbég ma fa lay fekk te ngay wattu sekkareem itam sekkareem bu la déeyee sekkare moom sa mbokk na koy wattu ba mel ne la waaj a waxoon bañ ko laajee yow nan ngay wattoo sekkare mu ne man maay bàmmeelu sekkare qiila li baadi l udabai kayfa xewzuka li sirri qaala ana qabruhu man maay bàmmeelu sekkare la wax mooy lu xas dugg rek dootu génn moo tax nit ñu baax ñi daan wax naan sudurul asrar yi quburul asrar dënni gor yi mooy bàmmeelu secret yi mooy gor dëgg dëgg dëgg dëgg soo ko dénkee secret du ko siiwal moo tax lenn ci ñoom itam ci nit ñu baax ñi am ku ñëwoon déey ko secret bañ ko déyee secret ba noppi ñu laaj ko ne ko waa secret bi ñu la wax nooy def ba garde ko téye ko mu ne leen fàtte naa ko fàtte naa ko ginnaaw fàtte na ko nag dootu ko nekk liwaat kon wa afsa baaduhum sirran ila axihi summa qaala lahu xafidta sirra fa qaala bal nasitu fàtte naa ko moo tax Abu Yazid ñu laajoon ko ana kan nañ war a àndal ci nit ñi mu ne ki ngeen war a àndal ci nit ñi de mooy ka nga xamante ne day xam ci yéen lay la nga xam ne koo xam ne day xam ci yow loo xam ne yàlla rek a ko xam mu wëlbatiku suturaal lam xam ci yow nëbb ko na ko yàlla suturaale man yaalamu minka maa yaalamu llahu summa yasturu alayka kama yasturu kama yasturuhu llah boo xam ne la yàlla xam ci yow ci secret la xam ci yow ba noppi mu nëbbu comme ni ko yàlla nëbbu lii ñu ciy bëgg a teg mbokk yi war naa yitteel ku ne kam war a gën a yitteel mooy ku kilifa fab taf ko ci boppam ku mel ne ab bëkk néeg ku mel ne ku kilifa diina ab sëriñ wóolu teg ko ci wetam lii ñuy bëgg a wax war na ko yitteel lii nga xamante ni al abbas moo ko dénkoon doomam bi ñuy wax abdullah ibn abbas daf ko waxoon ne ko e abdullahi mu ne ko waaw mu ne ko gis naa ne góor gii de góor gii fonk na la de fonk na la te ndaw nga mu ngi teg na la koo xam ne sax tegu fa mag te fekk góor gi kam ci jublu woon mooy Omar ibnul Xattaab ndax Amr ibn Xattaab dafa fonkoon Abdullah ibn Abbas lool bàyyi Abdullah ibn Abbas nag mu ngi Abbas woo doomam jooju ne ko kaay ma dénk la ndax gis naa ne góor gii muy Amr ibn Xattaab fonk na la ba dalay jiital ci ay mag sax te yow ndaw la kon nag kaay ma dénk la juróomi baat loolee mu ko dénkoon laa ne lu ama am solo lu ñu war a ba ci njëkk mooy nee na ko laa tufsiyanna lahu sirra bul feeñal secret kilifa gu la wóolu teg la ci watam dee la secret bul feeñal secret muy benn laa tufsiyanna la ko sirra bul feeñal secret ñaareel ba wala taxtaabanna indahu ahada bul jëw kenn fa moom bul jëw kenn fa moom loolu nag lu mat a bàyyi xel la ndax yàq na lu bari am na ñoo xamante ni kilifa leen teg ci wetam ñu yaakaar ne la fay dégloo rek mooy di ko nett ak di jëw nit ñi ci wetam Abbas nag nee na doomam ji bul jëw kenn fa kanam kilifa ba ñetteel ba mu ne ko wala tujriyanna alayhi kaddaaba bu ko indil ab fenkat koo xam ne wóor na la ab fenkat la kilifa gi wóor la teg la ci wetam nee na bul andi fenkat ba mu koy fréquente ndax lu mu faju ci keneen wala tujriyanna alayhi kaddaaba bu ko andil ab kankat muy ñett ñeenteel ba mu ne ko wala ta'siyanna lahu amra bu ko moyal ndigal lum la digal na ko def lum la digal na ko def juróomeel ba mu ne wala yattali anna minka xiyaana bum gis ci yow ak war bum gis ci yow ak war muy juróom yëpp moo tax son bi nee na bépp baat ci juróomi baat yi wecc na junni ci am solo mu am solo bul feeñal sa kerem bul jëw kenn fa moom bu ko andil ab fenkat bul mooy ndigalam bul ko war kon loolu mooy ñetteelu xàq bi ci juróom ñett yi ñeenteelu xàq ba nag nanga na nga téye saw làmmiñ ci sa mbokk na nga téye saw làmmiñ ci sa mbokk Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na woon saw làmmiñ na nga koy tàmmal wax lu baax ndax nee na làmmiñ loo ko miinal tàmmal ko rek moom lay tàmm bu dee lu baax nga ko tàmmal lu baax lay tàmm bu dee lu bon nga ko tàmmal te lu bon lay tàmm nee na kon fandur kay fa tasdaad seetal nooy waaje awit lisaanaka qawla alxayri tuxda bihi inna lisaana lima awatta yataadu fi kulli sayin taata ma sananta lahu fi lxayri wasabi fandur kay fa tasdaad làmmiñ loo ko tàmmal lay tàmm moo tax boo demee ci Muwatta imaam Malik euh, imaam Malik mu ngi fay nett ne yonente yàlla Isa alayhi salaam bis doon dox ànd ak i saxaabaam ñuy am mbaam xuux traversé leen jaar seen kanam mbaam xuux mbaam xuux traversé leen jaar seen kanam nee na yonente yàlla isaa daal na sëcc taxaw saxaaba ya àndoon moom taxaw mu daal ne mbaam xuux ma unfus bi salaam jàllal ak jàmm jàllal ak jàmm loolu la yonente yàlla an saa wax mbaam xuux ma ne mbaam xuux mi jàllal ak jàmm saxaaba yi ne ko waaw ba ci am mbaam xuux sax nga naan ko jàllal ak jàmm mu ne leen inni la uridu an uawida lisaani almuntiq bi suu sama làmmiñ wi may waxe laa bëgg te tàmmal wax ju ñaaw ana jikko yonente yàlla Isaa ji ci suñu jëm jamono ji ci yërmandeem jëm ba yegg foofu rab yi mbaam foofu moom mu ne ko jàllal ak jàmm ndaxte nee na bëggut a tàmmal aw làmmiñam wax ju bon fuñ ana ana jikkoom yooyu laa wax ci suñ nit jamono ji nga xamante ni ab xaj dootuñ ko wax mu dox bàyyi mu dox jàmm ak salaam fuñ ko séet rek ne ko kuri ak muus yeeg yëpp fu seen nit fuñ seen nit rek daw dafa mel dañoo jàppe nit ab tooñkat kon nag nit dafay am yërmande te jikko ju baax itam mu yëmale ko ci jëmale ko ci mboolem li kuy lu baax roye ko ci yonent yàlla Isaa ak waxi Sëriñ Tuubaa yooyu bokk na ca la nga xam ne itam nit ki war na ko yoreel mbokkam mooy su fekkee dem na ba gis ne di sàngam yi kat yàlla daa def mu sopp ko ngir yàlla naa ko ko soo demee ba gis ne diw sàngam mii dama koo sopp ngir yàlla lañ la digal mooy nga nga dem ba ci moom ne ko man di diw sàngam dama laa bëgg ngir yàlla moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ida nay dem ba moom mu ne ko diw sàngam mu ne ko hum dama laa sopp ngir jëm yàlla ndax loolee mbégte lay dugal ci moom ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ci masaalik nee na idxaalu xayrin wa surur isaalu xayrin wa surur li muslimin duuna xalaani ab jullit boo amee nouvelle wala xabaar bu neex da ko ko war a yegge te bañ a fopp ay xabaar yu naqar rek di ko yëg kon soo bëggee sa mbokk na nga ko ko wax na loolu day dolli mbëggeel googee ak cofeel googee bokk na ca lay waral mbëggeel googu di gën a tasaaroo itam sa mbokk nga koy wooye turam ba ko gën a neex bu fi nekkee bu fi nekkul te turam ba ko gën a neex wam bëgg ku ko ko wooye nga di ko ko wooye bu fi nekkee bu fi nekku te bàyyi dàkkental yu bon bi ndax alquran daf koo yàgg tere wala tanaabasu bil alqaabi mooy bu leen di dàkkantelente dàkkalante dàkkantel yoo xamante ni néexul borom kon sa mbokk dee ko wooyee ca turam ya waaye turam ya ko gën a neex moo xam mu nekk wala nekk si ndax mu ne kii gën a yées ci mbokk yi mooy ka nga xamante ni day gis xaj yi xaj yi di la fàdd di xotti saw yaram ba noppi muy seetaan du la défendre fa axsis la ko tuddee nee na ki gën a yées ci mbokk yi fa axsis bi axi yaraaka walkilaabu tas tarisuka wa tumaziqu luxumaka wa huwa saakitun laa tuxarrikuhu safaqatu walximya liddafi liddafi anka nee na koo ko jëgu te mu ne xotti ab der nag moo gën a tar moo gën a tar lekk yàpp nit ki sax far mooy jëw nit moo gën a bon dagg te aw yàppam sax di ko lekk moo tax alquran sax liñ nekk ay mbokk ñoom ñaar yooyu moo tax mu nuróolee ko moom ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma axi mayta <coughs> moo tax imaamu saaf ni ne woon même sa mbokk moomu su fekkee def na loo ko war a waare loo ko war a waare nee na soo ko dee waar na ko woo ba ngeen beru nga waxtaan ak moom waar ko ba xelam del siwaat waaye bu ko bu bu ko bu ko siiwal bu ko siiwal bu ko jiibaane ndax mu ne koo xam ne nii yedd na mbokkam ci sekkare ci wéetaay loola mooy laa laabiire ko ak taaral ko waaye nee na ku yedd mbokkam ci biral dem ba ca digg pénc mi nga woo sa mbokk di ko fa yedd nee na da nga ko rusloo ñaawal man waaza axaahu sirran faqad nasaxahu wa wa man waazahu alaaniyatan faqad fadaxahu wa saanahu saafi teg ca dafa mel ne fii li mu wax mooy lewet gu baa gu ëpp itam nee na baaxul tàng gu ëpp itam nee na baaxul jullit dafa war a nekk ci digg bi am tawaasu nee tàng gu ëpp baaxul waaye lewet bu ëpp itam baaxul ndax mu ne maanaam koo xamante ni jamono ju nekk dañ lay teg lu la war a merloo te doo mer mukk nee na mbaam nga waaye mu ne koo xam ne toujours dañ koy neexal nag bëgg mu gërëm loo te du gërëm loo mukk nee na seytaane mu ne nag fexeel ba doo nekk mbaam doo nekk seytaane imaam Saafi nee na man istughdiba falam yaghdab fa huwa ximaar wa man falam yardab fa huwa seytaan fala takun ximaaran wala seytaan nee na ku ñuy merloo toujours toujours toujours te doo mer nee na yaag mbaama yem waaye ku ñuy gërëm loo di la neexal toujours te doo gërëm nag yaag seytaane yem nee na bul nekk mbaam bul nekk seytaane yem nekkal ci diggante bi lewet gu yem ak nag di tey mer lu mat a mer nag mooy lu naqar yàlla waaye deel bëgg ci loo xamante nii dafay bëggloo yàlla ak yonentam moo tax nag mbëggeel ak mbañeel jullit daf caa war a maîtriser boppam tollale ko boppam bu muy bëgg ba mu ëpp lool waaye bu ñu bañ bañ itam ba mu ëpp lool xanaa bu ñu jàngee li alquran wax ci diggante jullit yeeg yooyu far yi danañ ci mën a jëlee lool daf leen a waxoon ne leen même yéefar yi nga xamante ni seeni noonu la di noonu yàlla sax amaana amaana yàlla génn ci ñoom bis ñoo xamante ni ak cofeel dana dox seen diggante ak moom donte ne ay yéefar lañ wala sax mu soppi leen ay jullit asa llahu an yajala baynakum wa bayna alladina aadaytum boo dee bañ sax nee na na nga cay def ndànk bañ caa ëpp ba xabaabal ca waaye boo dee bëgg itam bul bëgg itam ba ëppal ca ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na sab soppe na nga koy bëgg te bañ caa xabaabal ndax nee na sa soppe boobee mën naa wëlbatiku nekk bis bis nekk sab noonu sab noonu itam nee na boo koy bañ itam bul bañ bañ ba bañ nga ëpp nag ba ëppal ca ndax nee na sa noonu boobee mën naa ñëw benn bis mu soppeeku nekk sab soppe ahbib habibaka hawnan ma ata an yakuna baridaka yawman ma wa abrid baridaka hawnan ma ata an yakuna habibaka yawman ma juróomeelu àq ci juróom-ñett te juróom-ñett la ca ñu tëje waxtaan wi mooy ndaxam ñu yàgg ak ànd ñu nekk ay rëcc rëcc ak yu juumte mën naa am seen diggante waaye su ca amee itam nañuy jéggalante ñu koy wax al wa an zallaati wal hafawaat jéggalante moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon ci naaju ne wa in jafaaka faxtamil jafwatahu sab xarit wala sa mbokk su fekkee becc ngal la la tooñ na na nga tooñam googee te koo weer wa in hafa fal tasturan hafwatahu su fekkee juum na ba rëccile def lu dul noonu itam na nga suturaale njuumteel loolu wala tazal mu'taziran ilayhi bul deñ mukk di ko doy wutal ngànk wala takun daa xadabin alayhi bul bul di ko bul di ko mere bul di ko mere moo tax Ibrahima yi ngir ne daf laa def lu naqari lu mel ne bàkkaar bu mu def ndaxte bàkkaar ba wala lu naqari lam la def tey jii ëllëg mën naa ñëw mu bàyyi ko ëllëg mën naa ñëw mu bàyyi ko mu teg ci ne saytaane mooy noonam ñëpp saytaane inna saytaane lakum adun fattaxidu adwa saytaane mooy noonam ñëpp te na saytaane lay bëgg-bëggam mooy ñu jóg ne dañuy ànd ngir yàlla mu teqale leen kon nag bu fekkente ni sa mbokk daa def lu dul noona tax nga dog ko dimbule nga seytaane ci la mu bëggoon te bu boobaa nag analoo desal seytaane ndaxte farle nga ko wadda seytaanu an yulqiya ala axiikum misla hada hatta tahjuruhu wa taqta'uhu fa ndaxte ay àndandoo yu ànd ngir jëmm yàlla lu leen teqale lu seytaane bëgg la ni nga xamante ni ak mooy yàlla itam lu seytaane bëgg la kon nag nee na bu seytaanee amee benn ca ñaari bëgg-bëggam yooyu ngal la bu ko dimbale ci muy am bu ñaareel ba mu ne seytaane la wax ne ay soppe yu ànd neexu ko waaye ak mooy yàlla itam ay soppe yu ànd neexu ko soppe yu teqalikoo moo neex seytaane ak moo yàlla itam dafa neex seytaane léegi nag sa mbokk bu defee lu dul noona tax nga tongoog moom gàddaay ko bàyyi ko dog ko nee na seytaane ñaari mbégte nga la am foofee te yàq ci dimbale mbégte mu njëkk ma mooy dog gi nga dog sa mbokk loolu day bégloo seytaane mbégte mu ñaare ma mooy mooy yàlla gam def ba nga bàyyi ko nee na nag kon dimbule nga seytaane ci ñaari yëppam ginnaaw mënu ko ñàkk dimbale nag na nga yemoon ci benn ba moo gënoon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon junj ne nga xam ne dafa saaga woon kay njaalo woon nit ku njaaloo la woon bay ñëw ñu koy teg yari yoon am waa joo xam ne dafa yaakaar ne ku def njaalo ba def bàkkaat boobu rek yeyoo nga ku jóg saagal ba moom mu ñëw fekk waa joo njaalo woon yoonam nekku teg waajaa njaalo bañ koy teg yari yoon moom mu ñëw di ko saaga yonent bi ne yonent bi daf koo gëdd ne ko teeyal te bàyyi saaga yi ngal la bu leen dimbale seytaane ci seen mbokk bu leen dimbale seytaane ci seen mbokk laa takunu awnan li seytaani ala axikum ana loolu nit koy déggee mooy waaj njaalo la lu naqari yàlla la waaye lu bigloo seytaane waajee jóge fa la ñëw saaga ko loola itam luy bégloo seytaane la yónnante bi nag ne ko wuroo ko woon a saaga ndaxte yaa ngi dimbule seytaane yaa ngi sot sa mbokk ànd ak seytaane di sot sa mbokk loolu loolu mën a amee mooy waa ji def na ak njaalo di mooy yàlla mu bégloo woon seytaane ngir mooy gi mooy yàlla nga ñëwaat wëlbati ko saaga ko loola bégloo wat seytaane kon da ngaa mel ne danga ngaa jàppale seytaane ngeen àndandoo yéen ñaar sot sa mbokk laa takunu awnan li seytaani ala moo tax sa mbokk nit ñu baax ne def ne sa mbokk bu ñu amee mbokk mu juum nañ ko wutal juróom-ñaar fukki ngànt man ne damaa yaakaar ne diw sàngam lii daf koo tëy dafa juum wala dafa xamul di ko wutal ay ngànt ba mat juróom-ñaar fukki ngànt nee na bu ñu demee ba xolam nanguwul ngànt yooyu sax day wëlbatiku yeddaat boppam ne xanaa yow mii yaa jëm yow yaa am ay waaye du mbokk mi kon loolu mooy juróomee la àq bi mooy bu juumee da koy jéggal juróom benneel ba te juróom la mooy nag mbokk day ñaanal mbokkam lu baax mbokk day ñaanal mbokkam lu baax moo xam mbokkam ma nekk ci mu day dund wala bu fi jógee na koy ñaanal lam yéene boppam ci aw yiw na koy ñaanal di ko ñaanal ak njop njabootam di ko ñaanal képp ku aju ci moom ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat waxoon na ne nit ki bu dee ñaanal mbokkam fu mu nekkul ñaan googee yàlla da koy nangu nit ku ñaanal mbokkam lu baax te mbokkam ma sax nekk fa ñaan googee sunu borom da koy nangu daawatu rajuli li axihi fi dahril ghaybi la turad Sëriñ Tuubaa waxoon na ne bu leen xeet ñaan ndax ñaan mën naa jëriñ ku faatu ba dugg ci bàmmeelam mën naa jëriñ kuy dund dana waral itam yàlla fay la tuyaaba idi du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al hayya wa yujibu al Abu Darda radiyallahu anhu nee na daaw ma fàtte samay mbokk même bu ma nekkee ci biir julli ci sam sujjóot nee na tànn juróom-ñaari fukki mbokk ku nekk may tudd saw tur yow yàlla yàlla nga yërëm jiw sàngam wala yàlla na ko gërëm jaar ci turam santam ba mat juróom-ñaari fukki mbokk ci sama nga kooku fàttewul ay mbokkam inni la addon li sabaina min ixwaani fii sujudi usammihim bi asmaihim damay tudd seeni tur yow yàlla yàlla na nga jéggal diw diw ba mat juróom ci biir sujjóot ku dégg loolu xam ne kon nit ki bu amee mbokkam war na koy ñaanal lu baax Muhammad ibn Yusuf al yi waxoon na moom itam ne ana fan la ñuy jëlee mbokk mu baax wa ayna mislul axi saalih ana fan la ñuy jëlee ku mel ne mbokk mu baax ndax mu ne mbokk mu baax kat day fekk sa waa boo faatoo ba noppi sa waa kër teddoo sa ndono muy sa alal di ko xéewloo bàyyi ko fële duñ ko cës tedd ngir ne yeyowuta donn moom mbokk mu baax moom waaye moom ma nga beru fële ànd ak njàqare di yitte woo fa nga jëm muy ca sa àllaaxira ak fa ngay mujj di la ñaanal bu xaaju guddi jotee te fekk yow yaa nga sàngoo baax du la fàtte mu ne kon fu ñuy jëlee mbokk mu baax ndaxte moom rek a am solo tey mbokk tey mbokki deret mën nañoo séddoo sa alal sa ndono moom mu séddoo njàqare ja di la ñaanal donte ne yaa nga sàngoo baax di la ñaanal bu xaaju guddi jotee ayna mislul axi saalih ahluka yaqtasimuuna miraasaka wa yatanaamuuna bima xallafta wa huwa munfaridun bi xusnika muhtammun bima qadamta wa ma sirta ilayhi yad'u laka fi dulmati leyli wa anta taxta atbaaqi sara nee na mbokk mu baax noonu la moo tax Sëriñ Tuubaa ne woon sa mbokk mu baax nang nga koy ñaanal aw yiw ndax di ñaanal sa mbokk mu baax aw yiw bokk na ci liy fari bàkkaar wad'u lahu anka bi xayrin ya labib fa innahu mimma yukaffiru dunub mu boole woon ci ña nga xam ne tamit dañ nangu seenu ñaan mooy jullit boo xamante ni day ñaanal mbokkam fu mu nekkul waaye nag mu koy ñaanal aw yiw te bañ koo ñaanal ayib wa muslimun yad'u bi dafil ghaybi li muslimin bil xayri duna al ayb àq juróom-ñaareel ba mooy li ñuy tuddee al wafa wal ixlaas matal kóllëre ak sellal matal kóllëre mooy nga sax ca cofeel ga doxoon sa digganteeg sa mbokk sax ca ba benn nga faat wala mu faat bu kenn ci ñoom wuy jee boroom itam nga sax ca mbëggeel googu yow may dund ànd kook ak njabootam ak xaritam loolu mooy matal kullal ndax wax nañ ne kat qalilul wafaai baadal wafaati xayrun min kasirihi fi xaalil xayaat kóllëre gu néew ginnaaw bi nga xamante ni sa mbokk dafay jóge wuy ji boroomam ngay matal kóllëre ci moom dont ne kóllëre gu néew la nee na moo gën fuuf ngay matal kóllëre gu bari ci moom waxtu wa muy dund moo tax kon ñu ñu war a jëlee bind bu rëy rëy rëy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bis jëmmi bis dafa am ak màggat bu jigéen bu fa ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam sonn lool ca teral màggat googee ba nit ña jàpp ne ko yonent bi day dafa mel ne màggat bi fonk nga ko def te liñ koy teral itam sonn nga ci xool leen la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu innaha kaanat ta'tina ayyaama xadiija màggat bii de bu ngeen gisee ma sonn ci moom dama ci matal kóllëre ndaxte jamono bi xadija sayida xadija di dund daf fi daa ñëw di ñu ziyaare ginnaaw nag xaritab sayida xadija la woon xadija wuy ji boroomam kon war naay matal kóllëre xadija ci moom innaha kaanat tatina ayaama xadija wa inna karama al ahdi diin te mu ne rafetal kóllëre bokk na ci diin moo tax nag bokk na ci matal kóllëre ci diggante mbokk ak mbokkam muy sàmmonte mbooleem ay xaritam ak way jegi ñaaleen ak ña aju ci moom ndaxte mu ne toppatoo ay mbokkam ak xaritam ak ña aju ci ñoom sax mooy ëpp doole ci xolab mbokkam moomee ca la koy gën a fonk itam ndaxte mbégte moom cay am tax moo am moo ëpp mbégte ci bu doon fab fonkel googee jëme ko ci jëmmi boppam bokk na ca matal kóllëre nag soo amee sa mbokk ba situation yi soppeeku benn darajaam yokk wala alalam yokk la doxoon seen diggante nga bañ caa wàññi dara moom itam la doxoon digganteem ak yow nga bañ caa wàññi dara waaye bariwaane ci jamono jii nag koo séqal ak mbokk ak xaritoo situation yi changé mu am alal wala darajaam yokk wala mu am poste àdduna tax nga soppeeku wala mu soppeeku boo soppeekoo baaxul bu soppeekoo baaxul baaxul kon ay situation yu sensé gën a jëm kanam bu mu tax mbokk mbokk ñuy sensé seen diggante waykat ba nee na woon ay situation yu sensé wërta tax mbokk ak mbokk seen digganteeg rafetal ga ca amoon ñuy sensé innal kiraama ida ma aysaru zakaru man kaana ya'lafuhum fil manzilil xasini nee nit ñu baax ñi kat suñ demee ba am ak jàppandal seen ak dund gën a neex dañuy fàttaliku seen mbokk yañ daan dundal bañ nekkee ca kër këram ñagas ñagas ga duñ leen fàtte doonte ne ne loolu ñoo yombut kon ak juróom-ñetteel bi ñuy tëje waxtaan wi mooy mooy tarku takallufi wa taklifi ak takalluf mooy nga am sa mbokk dem di ko seeti masalan mu toggoo loo xam ni àttanoo ko àttanu ko loola day yàq mbokk nga am sa mbokk ne ko danaa la gane si mu ñëw mu def ca ngan nga loo xamante ni wóor na la àttanu ko nga xam ne teg nga ko ci ab coona loola la ñuy bañ ndaxte day yàq mbokk ndax la tax mu yàq mbokk ëllëg boo ne ko tey ma seet la mu xalaatal ciy la ma dañoon ca ngan moo tax la gën teral ko de waaye na def sa kemtulaay kattan te bañ a toggoolu attun kon ak takalluf muy sarse sa bopp ay sars yoo xamante ni attanoo ko ba def loo mënut loolu day yàqal mbokk aku xaytoo waaye ak takk lii itam baaxul mooy ngay togg nit ki loo xam ne attanu ko ndax dañoo wax ne isa arasta en tout temps fa mur bi sa yustataa soo bëggee ku la topp deel santaane luñ mën kon nag yow itam nga nga gane ci sa mbokk ñëw lu nekk nga ne ko wutal ma ko ak defal ma ko bu tegee café nga ne ko soxla ma café men meew laay naan wala mu teg meew nga ne ko café laay naan wala saxaw laay naan di commandé rek sax moo poosam toll ak yi man man loolu itam day yàq ak mbokk kon mbokk bu muy santaane luñ mënut bu muy toggoo luñ mënut ndax ak mbokkoo diisu ca xëcc daraja wala alal waaye dañ koy ànd rek ngir jëmbi yàlla moo tax imaam ali radiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu ne woon ki gën a yées ci xarit yi mooy ka nga xamante ni soo ko seetee mu toggoolum attanu ba noppi itam yóbbe la ci ngay maslaa loo xam ne di wax bay wax loo gëmul ba noppi itam yóbbale ci ngay andi ay ngànt ak i jéggi na booba xarit moo yées ci xarit bi sarrul man takallafa laka wa man axwajaka ila mudaaratin wa alja'aka ila i'tidaari nee na kookaa ci yées koo xamante ni soo ko seetee mu toggoolum attanut yóbbale ci maslaa moo xam ne da nga ca wax loo gëmut ba noppi itam yóbbale ci ay jéggi nee na koo ko jëgul Fudayl nee na li waral àndandoo bi yombatu léegi mooy tegooloo attanut ndax léeg-léeg nit day seeti mbokkam kooka daj ca ngan nga loo xamante ni attanut ko ba ëllëg su ko bëggee seeti muy wër wëralaat ku nekk mu dugg ko ngir bañ ngan nga am bu ko defee bu yàggee mbokkoo ko day daal di moo tax Jaafar mu Muhammad ibnu Saadiq moom itam waxoon ne ki gën a diis ci mbokk yi ci man mooy ka nga xam ne su ma ko seet seetee muy toggoolum attanu mooy ka nga xamante ni day tax bu ma toogee daal du ma ànd ak du ma ànd ak dal damay réserve nee na koy itam mbokk moomu daal neexuma ka nga xam ne day toggoo lum mënut su ma ko seetee ka nga xam itam day tax may réserve wu nee na mbokk mooma neexut waaye ka ma gën a sopp ci samay mbokk nag gën a woyof ci man mooy ka nga xamante ni su ma ko seetee damay mel ne génnewuma sama kër day mel ne moom itam génnewul kër asqalu ixwaani alayya man yatakallafu lii wa ataxafazu minhu wa axafuhum ala akunu maahu akunu wax moo tax sëriñ as as jaxate mais di jàngale ci jumaay Tuubaa newoon li tax mbokk ak léegi euh, dox ko yombatu seytaane ci dugg ndaxte nee na maanaam nit day jóg ba ne damay seet sama mbokk wala muy dox ba sàgg mu romb kër mbokkam ne teema koo seet sama mbokk day ngi teema koo seet nee na seytaane comme ni niñ ko waxe woon mbokk yu ànd neexu ko mbokk yu teqalee moo ko mbokk gu ñuy dox itam neexu ko mbokk gu ñu moo ko neex nee na foofa seytaan dafay prox ndollu daal fay dugg déy la laaj ah waaw da nga ne dangaa bëgg seet sa mbokk mi mu ne waaw mu ne la loo koy yëtaale da nga ko bëgg a seet ay ca loo ko yëtaale nee na nga làmb sa poos teg ko ci dara ubbi porte-monnaie dara nekku nga ne ah, naa ko bàyyi benn yoon seytaane sarxole daw dégg na ndaxte jox da nga koy jox dara doonu ci woon bokkutoon ci seet wi waaye dem na ba def ko farata joo xamante ni ku bëgg a seeti mbokkam rek xalaat loo koy jox boo ko amul ne naa ko bàyyi rek yëf yi gën di continuer saytaane di gën a moo tax kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon mbokk yi ci tëj waxtaan bi juróom-ñetti àq la woon ba ci njëkk mooy àqi alal da ko war a bokk ak sa mbokk bu ñaareel ba mooy da ngeen door a ànd di dox ngir ku nekk mën a faj aajoom bu ñetteel ba mooy da ngay téye saw làmmiñ ci moom bul wax ci moom lu dul lu baax bu ñeenteel ba moom ay ayibam bul di ko tudd fenn te na ngay tudd ay rafet rafetalam te itam bul nangu kenn tudd ay ayibam sa kanam bu juróomeel ba mooy bu juumee na nga koy jéggal bu juróom-mendeel ba mooy bu na nga koy ñaanal fu mu nekk nekkul na nga koy ñaanal lu baax bu juróom-ñaareel ba mooy bul toggooloo attanut ci moom bu ko sant moom itam lu mu attanut juróom-ñetteel ba waaw kon yooyu mooy àq yi ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu teg ñu ci siraatal mustaqim wa radiyallahu anil abdul xadim wa man saara ala nahjihim amin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Mouhamadou Khadim Bousso mu'assasatul Wafa bi xaqiqal iman ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci li nga xam ne séntu woon nañ ko ci yow ci waxtaan wu am solo ci wax ju am solo ji nga xam ne andi andil nga ñu ko fi tey muy eh, ak mbokk ci lislaam wax ji nañu wax ne li ñu yaakaaroon ci jox la thème bi Eh, joxe nga ko ni ko bëggee woon kon mbooloo mi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu guddal soo fan yokk sa xam-xam ba li nga yéene liggéey lislaam yéene ko liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa yàlla defal la ko baax a baax kon mbokk yi ñu ngi ànd di bu baax di la gërëm kon waxtaan yu am gum am solo tax na kon am na kilifa goo xam ne bëgg nañ koo jox mu am ci taxawu seetlu muy Serigne Mouhamadou Mbacke moom Serigne Bassirou Anta ñu koy jox mu euh, joxe ci taxawu seetlu ci waxtaan bu am solo bi Serigne aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fi teew ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen balu àq ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ nekk di bal ñépp àq di bal ñëpp àq di leen nuyu ci turóog kilifa gi nga xam ne moom la ñu yàlla baaxe mu nekk fii ci dëkk bi tey di sëriñ Cheikh Xaddi Mbàkke moom Cheikh Ibrahima nga xam ne moo fi jiite njabootu Cheikh Ibrahima gépp di leen jottali ab nuyoom ak mbégteem ci jataay yi nga xam ne moo am di ci teg mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi seeni liggéey ak seeni soxla yépp ñëw dikk wuy si lii nga xam ne du dara lu woote lislaam ak baaxe goo xam ne kenn ku ci nekk mbokkum jullitam mi koy baaxe moroomam di ca tegit daayira bi nga xam ne ñoo organiser lii muy lu am solo loo xam ne mooy li Cheikh Ibrahima bëggoon fii ci dëkk bi te mooy nit ñëpp maase ci sax ci diine ak lislaam ak ci ak jub muy lu am solo loo xam ne képp ku di jullit wala ngay mbokk ak foo mën di nekk war nga leen ci encouragé te jàppale leen ci ndax lu am solo la loo xam ne dana jubbanti ñépp di ci am mbégte bu baax a baax ndax li ñu ciy bégloo mooy bi ñu afee ci jataay bi li nga xam ne moo ëpp solo nga xam ne moom lañ gis ci jataay ba tax suñu xel dal mooy liñ fi gis lépp ay tuut tànk lañ fi gis loolee nag bu fekkee njaboot gi ñi nga xam ne ñoo ci gën a tuut ay tànk taxaw ci lu mel nii dafay mel ni kon ba léegi dëkk bi ci la ko borom sampoon yaakaar ba léegi mi ngi ciy dox nit ñaa ngi am yaakaar ci ne la boroom dëkkoon boroom bëggoon ci dëkk bi ba léegi dana ko amee noona kon nag yéen ndaw ñi nga xam ne yéenay taxawal lii eh, tey di suñuy rakk ak suñuy mag yi nga xam ne ñoom ngeen àndandoon na ngeen ci góorgóorlu te taxaw ci bu baax a baax te xam ne mooy li nga xam ne moom la boroom bëggoon ci biir dëkk bi di ci def ab soññee bu gàtt rek boo xam ne daanaka sax jëratul woon ñu di ci waxaat dara ndax dafay mel ni suñu suñu mbokk mii nga xam ne moo fi ñëwoon tey dafay mel ni koor gi jàpp ko li nga xam ne moom lañ ittewoo woon lépp dafay mel ni wax na ci lu am solo loo xam ne lépp lu ñu ciy tegit lu ñuy dolli rek lay doon waaye daanaka jërul woon sax dolli dara ndax matale na mat goo xam ne yéeme na ku ko diglu mën nga cee jariñu fii ba fañ jëm muy lu am solo loo xam ne eh, muy lim doon wax ci diggante nit ak mbokkam sart yi nga xam ne war na ci diggante nit ak mbokkam ak àq yi nga xam ne nit ki daf koy topp mbokkum jullitam muy lu am solo loo xam ne ni mu ko waxee rek noonu la amee daanaka du jar ñu ci baamuwaat dañ ciy tënk lu tuuti rek ñun li ñu ci gën a itteel nga xam ne moo ñu ci gën a amal solo mooy li nga xam ne moom la bërëm dëkk bi nekkee woon di Cheikh Ibrahima nga xam ne ci loolu la taxawe woon nga xam ne li Serigne lu muy doon wax léegi atte yooyu yëpp mën nañ koo tënk ci Serigne bi ànd gi mu àndandoo woon ak Serigne Touba kenn ko ci nekk xam na ne maanaam ca loolee ci la àndandoo woon ak Serigne Touba waxtaanu sëñ bu tedd bi euh, kon wax ji mën nañoo xam mën nañoo wax ni am na solo lool ndax euh, matale na lépp kon suñu daan dafa mel ne dafa dikk ci euh, wàll googu rek mottali loolu waaye euh, li nga xam ne moom la suñ bi wax mm, am na solo li mu wax ci wàllu mbokkoo ci mboolem ni mu ko waxee ci tomb yi nga xam ne euh, mooy fukki tomb yooyu ak benn am na solo lool. kon dégg nañ ci biir waxtaanu sëñ bi it wax ni nga xam ne noonu la ak mbokkoo am solo ci wàllu matale coloré ak maanaam ni nga xam ne noonu ngay jàppee sa bopp nga jàppee ko sa sa mbokk nga xam ne lépp loo yéene sa bopp. da nga koy yéene sa mbokk ba ci àgg na sax boo demoon ba àgg ci aw dàll moo xam ne waraw dàllam yi dafa dagg sax nga man ko dimbale ci la gën a néew ci wàll li nga xam ne moom lañ jàppale ci mbokk noonu la ko sëñ bi tënkee ci mboolem jawaani bi yooyu yëpp ci wàllu mbokk kon liñ mën a wax rek mooy wax ji am na solo am na solo goo xam ne gi kon noonu ko sëñ Muhammadan ñëwee dafa xam ne li nga xam ne moom la sëñ bi wax xamul lenn loo xam ne war nañ ko cee dolli ci ci ci luñ ci war a yokkaat kon mm, am na solo lool kon dañuy jox rek ñi nga xam ne ñoo yor ñoo méngoo laaj fiq yi ñu ñëw ci tont yi bu ko defee bu noppee ñu jox euh, sëriñ bi mu tont laaj yi nga xam ne moo aju ci euh, tomb bi mu doon waxtaane kon ñu yor laaj fiq yi mën nañoo ñëw jege si jox auzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam kon ni ko laj na fiq ya baaxoo defee rek nga xam ne moom mooy laj na bi méngoo laj fiq yi di ko jàllale fii gannaaw ba ko ay nit gëstoo ba noppi jaarale ko ci ay kilifa ku ci mel ne Serigne Abdourahman ba ñu saytu ko ba mu wér ñu tàmbale ci laaj njëkk bi kii mu ne day laaj lan suñ ne aj ñaata la ak ñooy ñan ñooy yan suñ aj ñaata la ak ñooy yan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sunna yi aj wax na ne fukk ak ñaar la fukk ak ñaar yi nag bu ñu wàññi faratay aj dañuy wàññi ñeent muy xarmal ak tawaaful ifaada ak dox safa ak marwa ak taxaw xarafa su dee taxaw xarafa moom amuti sunna waaye ñetti farata yi ci def benn bu ne am na ñeenti sunna boo ko boolee muy fukk ak ñaar su dee xarmal ñeenti sunna yi taaju mooy cangaay la nga xam ne moom ngay sësale ca yéene ja ak boo noppee summeeku ci lu ñuy ñaw sol teraxlaay ak làmbaay ak ñaari dàll yoo xam ne du ñëw ba ëmb dajari ak wax labbayka ñeenti nga xam ne moo aju ci tawaaful ifaada mooy booy war nga dox ak sa tànk ak fóor ndojwaar boo ko mënee nga def ko sa gémmiñ boo ko mënul nga teg sa loxo teg ko ci sa gémmiñ te bañ koo wóor soo ko mënul nga tolloole ko bi ci doon mooy kii war bu fekkee góor la ñett yu njëkk yi ñetti war yu njëkk yi mu gaawal ko bi ci topp mooy buy war bu boole te ñaan ñaan bu ko neex baax na ñeenti sunna yi nga xam ne moo ajo ci dox safa ak marwa mooy boo waree kaaba ba noppi ba julli ñaar rakka booy génn jëm ca kaw safa nga njëkk foon doj wa doo ko dem ak soo demee yéeg ca kaw safa jóge doo ko dem ca kaw marwa ak bi ñu wax wala ñaari poto yu werte ak ñaan ci kaw doju ñaar yooyu la laaj ne ndax bànneexu ci jigéen ci bëccëgu ramadan bokk na ci li yàqu koor wala ndax dana yàqu koor jote la jote góor ak jigéen moom da yàq koor te day waral fay ak kafaara su fekkee jote ga amu ca bànneexu noonu dong la dañuy wax ne su ko ndax wala déet kon xaraam na ci moom mu def ko su fekkee wóor na ko ne dara du génn ci moom kon xaraamut waaye saa yu ko defee man yu génn na ci moom war naa fay kafaara su fekkee masiw boo génn ci moom war naa fay waaye warula kafaara waaw ñetteel laaj bi mu ne ndax day laaj sart yi nga xam ne mooy daje ci aw dalu bot ci bot ci seng ñu mën ko masal sart yi ñaat la sart yi aju ci ki koy sol ak aju ci seng sart yooyu wax na ne fukk am na juróom yoo xam ne mi ngi aju ci kii sol dàll wi am juróom woo xam ne mi ngi aju ci dàll wi juróom yi aju ci kii sol dàll wi mooy na sol dàll yi ci laab su fekkoon daa jekk nit sol dàll yi noonu te amutug laab aw mu summi ko raxas tànkee si jàpp laab gën a nekk laab bu mat su jàppoon ba raxas benn tànk it sol ko du tax mu baax na lekk laabum ndox nga xam ne bu fekkoon dafa tiim sol dàll yi du tax mu mën jàmm sax bi ci mooy bu ko sol ngir bànnee xam kese na ko sol benn ngir roye ko yonente bi sallallahu alayhi wa wala ngir fege ko jiit yeeg jaan bi ci topp mooy sol googee mu ko sol bu mu doon solub mooy yàlla ni ki kii aji màkk dañ ko tere mu sol dàll yu ñëw ba am bu kon dal yooyu bu ko solee sol na ko ci yàlla waru ko masa juróom yu der te nekk der bu dana nekk lu ñaw bu doon luñ kol te doon lu xat ba yaatu ba ëpp ba ki ko sol buy dox mu feeñ ca doxin wa bi ci topp mooy lu mu gàtt gàtt na ñëw ba muur dajale kii mu ne day laaj ndax lido ci ba ci bëccëgu Ramadan dagan na wala lido waaw bu fekkee baywul dagan na su fekkee dafa bari sib nañ ko waaye nag du tax mu yàq koor benn yoon waaye def leneen lu ko ak kon njariñ moo gën akul ci ak kii mu ne koo xam ne xëy na ay bëtam dafa metti day metti wala mu wàññeen tuufaayu gi muy tuufaay ci bëccëgu ramadaan dana yàq koor gi wala moom nañ ko lool ndax li ci bari day jàll yoo xasee ba jàll ba àgg ca ba léegi war a fay bis booba kii mu ne day laaj ndax diggante donga ak morom ja am na ay xuquq wala am na ay xaq war seen diggante daa mel ni diggante dong ak moroom ja amuñu xaajale ci diggante nit ak ja àq yi dox diggante nit ak moroom ja mooy dox diggante dong ak moroom ja kii mu ne dafa taal portable am fekk ci crédit te xamut kan moo ko yónnee mu laaj ni muy def laaj boobu amoon na fi daaw waaye bi ko laajee suñu Abdourahmane daa waxoon ne ni mu def mooy day jëfandikoo loola te bu noppee xool lu toll noona ci xaalis mu saraxe ko ndax mu gën a wóor niki bu fekkee crédit ba téeméer la tolloon mu jëfandikoo ko bu noppee saraxe téeméeri dërëm ki mu ne day laaj ndax ñaari waajur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi àjjana ñoom ñaar bu soobee yàlla ci waa àjjana lañu bokk ki mu ne day laaj lan mooy àtteb bëre ci lislaam bëre bari ci lislaam moom itam wax na ne dafa xaram ndax sart yu bare bare ne su fekkoon dajee na ci mooy tax mu dagal te benn dajewu ci bi ci na foofu moo xam ne dagal nañu teg ca ak teg soo ay feet wala giléem wala yooyu nga xam ne daan ko mën a jëfandikoo ci xarab lislaam meneen foofu moom doon teg ca ab na te bëri dañ ciy tegu teg feeñ nga seeni xawra di feeñ bokk na ca la tax mu araam kon daal am na sart yu bari yoo xam ne bu ca dajee woon mooy tax mu dagan waaye yëpp dafa dàq tax na koo xam ne dafa naan am ndox ba mu jàll ca butit ga mu fexe ba yàbbaat ko ba lépp dañ ndax dana yàq koor ga waaw day yàq koor kay fekkee moo ko sax dana war